min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi bi ñu sante yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu ni ñu ko baaxoo def rek di weeru koor gi tàmbalee ba léegi waat nañ tey tamit incha allah fas yéene dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weeru koor gi bis bu nekk ñu tànn benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañ leen buñ ci waxtaanee danañ ci jariñu danañ ci jariñee ñu dalal kenn ci borom xam-xam yooyu mu ànd ko ñun fas yéene ko waxtaanee incha allah. yi ñuy dalal tey daanaka jër woon sax ñu koy présenté waaye nag ginnaaw luñ baaxoo def la loolu moo tax dañuy xamle tuuti rek ki nga xamante ne mooy waxtaan tey mooy kan ak li mu fas yéene waxtaane mooy lan kii ni dalal tey mooy sëriñ Mouhamadou Rafaay yi di doon sëriñ Fallou Mbacké ñu xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram daanaka loolu rek doyoon na sax ci présentation bi waaye nag ñu xam ne tuuti rek ci ay jaar-jaaram niñ ko baaxee defe rek ñi fi jaar ñépp daanaka kenn ku nekk buñ ci xamle woon kenn rek ñi fi ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam ma ci jaar rek ñu topp ñoom ñëpp foofu lañuy jaar niñ ko baaxoo def mi ngi jànge alquranul karim ci mesere ci daara ju ñuy wax daara yi sëriñ Mouhamadou Gassama foofu la jàngee ba mokk alquranul karim ginnaaw bi ñu jóge fa daam busa foofa la tàmbalee jàng xam-xam ba mu jógee foofu tamit mu ngi mottalee njàngum xam-xamam ci jàngukaay bu mag bi ñëpp xam fii ci Touba muy kër Serigne Soxna bi Mbàkke foofu la mottalee njàngum xam-xamam ni nga xamante ne tamit noonu la ko maam yeeg bàyyi baaxoo ci waar woowu rek ci la nekk di ci bay ba jamono ji ñuy wax ak yéen muy di yëngatu ci jàngale ak ci jàng li nga xamante ku jullit rawatina ku di murid mu xam loolu mooy lan ndax ni ñuy waxe al muridiya di ko waxee al ya di ko waxee al xaadiriya noonu la ñuy waxee tamit al wahaabi mooy li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane tey kon euh, li ñu def mooy dañ koy jëbal kàddu gi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf alambiyai walmursalin sayidina muhammadin shafi'i almudnibin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin altahirin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di ko jaarale ci kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy def kenn ku ci nekk ñu ngi koy ndokkeel ci weer wu tedd yi nga xam ne ci lañu nekk di ñaan suñu boroom ñett yi nga xam ne moom la gën a yaatoo yaatu mën naa am boo xam ne yàlla rek nga xam kañ lay sax yàlla na ko yàlla jëmale kanam ngir leeral tuuti bala ma dugg ci waxtaan bi seen jiw ñu def la ma ñoo baaxoo rek ma ne ko nag loolu dama ci am xalaat am na fu ma jaar lool ginnaaw lu yaatoo yaatu la te ñu génn réew mi su dee ku ñu daral ku nekk su ko yàlla dimbalee ba mu wax lu ñu dégg ñu ne bitim réew la ko jële kon na joxare si si ne ko suma sa ñu ne fii si réew mi dong la nekkoon yàlla rek xam man maa ko tàmmoonoon tomb bi nga xam ne nag moom la waxoon ne nañu ci def waxtaan mel na ni tomb la boo xam ne du yitteel jamono jot ndax damay wax ne sax waxtaanuma ci ngir dal ci kaw diw sàngam ñoom wala ayibal leen waaye daa fekk na mbir su doxee ab diir te doonoon lu ñu sos bu dana am lu ci dugg loo xam ne mën naa am ka sos dam koy sos bukkut ak la taxoon mu sos ba coow yi bari ci lool ngir waxtaane lool nag da ciy baax leeral ko ba kenn bañ a gis ne dañoo daje fa barab sàngam te Darou Moukhty di dal ci kaw ay bokki juddit loolu laa ci bëgg leeral dañ koy dañ ci waxtaan leeral ci lañu ca mën a leeral ko képp koo ci xam ne ma nga ca woon ci yi wax ne moo xew léegi moo ci feeñ mu xam ne yoon woo kat bokkut ak wa taxoon loola jóg ku ci dugg gutoon itam am ci lu ko leer naññ ba bu ci dugg mu xam la muy dugg lu mu bu ci dee génn itam mu xam la ko ci génn buñ ne alwahabiya nag mel na ni ci waxin wi am na ñu ko askanal kookee ca la bëgg a jaar tuuti daal di ñëw nag ci yi nga xam ne moo tax ci lima yaakaar ñu ne nañ ci def aw waxtaan leeralal ko nit ñi bu baax a baax yi nga xam ne moom lañu teg di ca wax seen bokk jullit loo xam ne mënoon nañ caa bañ a àgg mu di a Cheikh Mouhamed Abdoul Wahab moom boroom xam-xam la woon bu gënee adduna ci Arabie saoudite Arabie saoudite réew mu yomba xamle la mu yomba xamal ab jullit la mooy fi nga xam ne wala makkatal mukarrama nekk al madinatul munawwara itam ne fa nga xam ne mooy réew ma nga xam ne fu waay nekk ci kaw suuf su dee julli su ko xamee ak bu ko xamee lépp réew moomee Kaaba ga nekk xibla ne fa foofee mooy Arabie saoudite foofee la gane adduna ci atum junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñett maanaam ci atum 1703 bàyyi koo fi 1791 maanaam dund na juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett boobee mu gane adduna ak ak léegi si itam toll na ci ñetti téeméer at ak juróomi juróomi at moom nag ba muy tàmbalee jàng rek ci école bu mag ba di école Ahmad ibn Hanbal ca la dale am njàng maanaam dañuy dal jàng daal booba fi ñu fi ñu wéer ak royam mooy mazhab ñoom Ahmad ibn Hanbal waaye nag jamono jooje amoon na ay yëngutu yëngutu yu bari yoo amoon foofee ci ruq boobee na am su ko jot gi laajee bu matee mu ñu dellusi si waaye dama jaar ci jëmmam jooju rek bañ xam dara ci moom ma jàll nag ci li nga xam ne mooy waxtaan wi dëgg-dëgg jamono ba ba mu jàng daal la tàmbalee yër ak a jaxasoog ñoo xam ne boroomi xam-xam lañu woon ci jamono joojee rawatina te ku ñuy wax Ahmad ibnu Taymiya Ahmad ibnu Taymiya moom yi nag ci ay mbindam ak i waxtaanam daana ca faral bi wax baat boobu ñuy wax bidaa lool di ko ca ayibal lool di xiir nit ñi bu baax a baax ñu moytu ko moom nag moom Cheikh Abdul Wahab nii mu mel ne daal dafa jël matt googee rek di ko lang-langee fi mu jëm fu dem fu nekk ma nga fay xool li ñuy tudde bidaa ak lu ko doonut dem na ci sax ba di dal ci kaw bu baax a baax eh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde ay chia ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde ak ay alxawaarij ak almutazila ba àgg ci sax far ne mboolem daal xeet wu mel noonu ba ci ñu tudd ay tasawuf sax ay mutasawif yooyu yëpp ay bidaa la dem na sax ba àgg ci ñi nga xam ne dañ leen tuddee ahlu sunna wal jamaa muy lu mel ne al ya ak jëm ya demee ne yooya yooyu yëpp demoon na bare ñii ñëpp kenn nekkatu ci sunna ndax li jàpp ay bidaa rek la ci loolu nag bi ko loolu fatonxale ba fatonxal ko ci la jóg dox ci tukki bu yaatoo yaatu boo xam ne daanaka réew yi sës foofe yépp ku ci nekk dem na fa jokkoo fa ak waroomi xam-xam ku ci demee ni bilaadu Sham te moom lañuy wax jamono yii Suuriya al Urdun Lubnaan ak lëf ci Irak ak Iran ba mu fa wëree ba dellusi nag la dugg fi barab ne fa lell yàgg fa lool kenn gisatu ko kenn déggatu ko ba mu mat mat juróom-ñetti weer ba mu ca génnee nag ca la def wooteem bu réy boobee nga xam ne buñ ko dee tënk ñu ngi ko teg rek ci loo wax rek mu ne tawxiid tawxiid tawxiid tawxiid dégg te tawxiid boobu yi mooy na ko tekkee mooy fas jàpp ci sam sab xol ne yàlla kenn rek la yàlla kenn rek la loo fi gis mu am moo ko amal ci loxoom la njëriñ ak lor nekk moom moo saña a tëralal nit ñi nga xam ne moo leen sàkk yoon yu ñu jaar ak yoon yu moytandiku mooy daganal ak a xaraamal ci loolu nag ci la jóge di waaraate ak a bind ay leetar képp kum am ci yow yaakaar ne su la bindee leetar da ko déggal mu yónnee la leetar yónnee la ay xalaatam ba xalaatam yooyu mujj tasaaroo lool ba ci biir wote boobu yi ci la am ak juboo bu dëgëre dëgër ak buur ya nekkoon foofee ci jamono yooyee rawatina ya nekkoon najd najd mooy Riyad ak li ko digg Arabie saoudite rawatina nag bi nga xamante ne ci la ñu taxawal léegi li ñu tuddee Arabie saoudite nga xam ne juboo gi mu juboo ak buur ya ci la jóge ci la ci la buur yooy jëlee xalaatam yooyee ñoom itam ndax daf leen di day baax ci ñoom ndax nguur moo fi gën a bañ luy nuroog kuy wujjeeg moom wala jeneen doole te moom loolu yi mu doon woote lu gudd gudd la loo xam ne dama bëgg a jëkkante waxtu bi rek waaye ci lañ demee ba jëflanteeg ñu bare bare bari ñoo xam ne sax dañ doon woote naan mbokkum yonent bi laa sallallahu alayhi wasallam wala mbokkum saxaaba sangam laa wala ci biir sangam lañ bokkoon te loolu munta ànd mukk ak nguur ci lañ ko joxe doole nag fab xalaatam yooyu nga xam ne lépp luy nuroog xeeti bu ñuy jox cir di barkeelu ci moom ñu ko mën a déggee wala ñu di ko jàpp xel du wax bàyyi xel waaye jàpp xel euh, loolu lépp da ko faxasoon ba mu set wicc loo wax rek mën la yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla ci loolu nag la gëstukat yu bare gisee ne moom wooteem boobee kon e, woote bu siiw la bu yaatu waaye nag bàyyiwutoon xel jëmmi doomu aadama bi bàyyi ko mu xalaat mu sañ xalaat sañ jàng xam-xam sañ di xool téere yi keneen ak fu leneen nekk bu ko dee tënk loolu moo tax ci biir mbooloo moomu mu àndaloon amoon na ci ñoo xam ñoo xam ne dañoo demoon a dem ba jéggi dayoo far ci yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla rek ba àgg ci am na ci ci ay dongam yoo xam ne demoon nañ bay sikkal ay télégraphe ak ay téléphone ak ñu wax ñu ne bi daala wax ñu ne bi mu mel ne kon eh, wooteem boobu nag ba mu jógee foofee ci biirub at yooyu ma wax la ko ngelaw li upp fu ngelaw la jëm jëme ko fa jëme ko sow jëme ko penku jëme ko ci xibla yépp ba tasaare ko ci réew jullit yu bare bare bare bare réewum jullit yu bari yom dem nag fenn fu ci ne dañ ko wutal aw tur boppam am na ñuy tudd seen bopp ay salafiyuun am na ñuy seen bopp ay sunniyuun am na ñuy tudd seen bopp réew ba ci réew Afrique yi ñu daan dal réew moo ci dem fenn fu ci ne man dem katu Afrique bu dem katu Afrique laa bu yàgg-yàgg sax waxtu ñu bari dama léegi dem waaye loolee rañ rañ ko woon naa ko rañ ràññe woon naa ko ko lool ci réew yu wuute nga xam ne foo ci dem pas-pas bi benn lay doon waaye ni ñu tuddee ni ñu koy tuddee mooy wuute loolu nag la ko waral danaa ci dikk ci biir waxtaan ngir jëkkante ak waxtu yi ni koy waxe mu mel ne kon euh, dama ko tënk ci lu war a mat fukki tomb yoo xam ne woote boobu yi def na ko jeexit du méttee métti ci diggante juddi ci naan leen yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla rek ku xiif sax danaan naa xaar mën naa dem banaan naa toog rek yàlla yàlla yàlla dana ma jox ma lekk wala mu mar na yàlla dana ma may ma naan wala mu toog ci télé bi ñu ko ci réew mii nga xam ne fi la nekk nag li ma ko waxee léegi réew mu mu dem day fekk ña nga xam ne ñoo fa nekkoon te di ay judit góor góorgóorlu yañ jàppoon yépp ñu xamal leen ne leen ñu xamal leen ne leen nangam mu mel na nag suma ko tënkee li ma jot a wax ak li ma jot a li ma jot li may bëgg a agsi lépp mooy mbir la moo xam ne bu fekkee diine la itam diine la joo xam ne politik moo jiitu diine topp ca politique nag bu fekkee moo jiitu dina topp ca politique kat moom li muy seet mooy fa njariñam nekk ak lu njariñam nekk lépp loo xam ne njariñam a nga ca ci buñ ko defee ak buñ ko doxalee politique kat lu ko bañ a def ak lu mu ko mën a jaral léegi nag réew mu ñu dem dañuy seet ya nga xam ne moom la waa réew ma jàppoon téye woon ko luñ ca xool dëppoo ak ñoom seen njariñ bopp yooyu nga xam ne moom moo leen taxoon a jóg ñu ayibal ko lool ba àgg ci dem ci dayo lool tomb yi nag bi ma ko tënkee benn bi ma ngi ci waxtaane wahabiya ak kook tereem def tawassul ci yonent yi wala nit ñu baax yi mooy tomb bu njëkk bi tomb bu njëkk bi sax mooy seen yëngatu boobu yëngatu wahabi yi ak ni muy def ci nit moo ci jiitu boobu topp ci ñett ñettal tomb bi mooy koo ci waxal mu ne la loo wax rek ñu ne shirk shirk danañ ci waxtaan lan mooy shirk ak ay xeetam ban ak ban la loo wax itam booy naan ndox yorpot sax ñu ne la lool bi daal bi moom yi niñ ko gisee ñoom eh, danañ ci waxtaan tuuti danañ ci waxtaan itam ñoom ak ñi nga xamante ne ni lañu dàqe topp ci benn ci aima yooyu nga xam ne mooy aimatul mazahib al arbaa yi gën siiw la ca topp muy bu siiw boo xam ne moom ka ca doon borom xam-xam ak ka ko ca doonul ñëpp dañ ciy warante ba ne sip muy di julli ŋàbb say loxo wala yor say loxo ba ca topp mooy di faju di ko jaaree ci alxuraan wala ci tur yàlla yi loolu tam nañ ko gis ba ca topp mooy ñoom ci seen biir e, wute gu am ci seen diggante nga xam ne ni ma ko waxee léegi rek lépp loo xam nit da ko sos su demee ba yàgg teguwut ci loxo yu wóor noonu la noonu dana ca am noonu mën na am muy ëpp xëccoo ñii naan ñun ñoo ci dëgg-dëgg ja ñii naan ñun ñoo kii naan nekkoo ci kii naan màcca nekk bu ma ci jógee ñëw ci laaj bi nga xam ne moo topp ci bi mu bi gën mujj muy ndax ñoom ci sunna lañ nekk ay sunni yoon lañ wala ay waxaabi yoon lañ bi may mujjee mooy Eh, woote boobu ñi muy doxee diggante mbokk ak moroom ma ak jokk bokk ñu ko lislaam santaane xam naa lu ci xaj rek lu ci lu ci waxtu yi may rek ñu xaj ñu def ko ci eh, bu ci yaatuwut tam jàppal ko yedda ba beneen ak jàmm am nag ku ko tënk ci ay bayit nga xam ne li ma bëgg a wax lépp foofu da ko tënk ci ay béer yoo xam ne boo ko boo déggee béy rek li ñuy bëgg waxtaan dana la leer nañ foofu daa wax ne euh, bismillahi rahmaani rahim inni nasixun lakum ya al umami والنصح فرض على الإخوان في الحكم أن الوهابية الملعونة الملل قد يقول سالكها يقول سالكها يقول سالكها الندي ليس له فضل على سائر الأشياء كالرمم وأنه لا يطيق النفع للبشر وأنه طارش لا فاتح النعم لا فاتح النعم يقول سالكها إن زرت ذا كرم ملتمس الخير أنت عابد عابد الصلاة يقول سالكها إن زرت ذا كرم ملتمس الخير أنت عابد الصلاة يقول سالكها الرحمن منجلس على سماء فكيف كان في الخدم عمت بصيرتهم عن مسلك الرشد من النفاق وضعف العقل والهمم lii moom kooku da ko jot ak waaye du yàlla moom ba sañ ko wax daf ne yàllay taxum yaalamuuna maa uidda liman yarmi almuwaxida bil ishraaki wal wasali sala ilahu ala xayri wala wa ala saadatina alihi wa sahbi kullihi yaakaar naa ne du jël ma ci ma ci dellu si kon bu jëkk bi mooy alxarakatu wa ta'thiruha fi mujtama yëngutu boobu yi wala daaira boobu yi wala kuttumbal boobu yi ña nekk ca biir di ca yëngu seen yëngu boobee ana jural réew mu nekk réew réew mu ñu ko yëngoo mu ne ana leen di jural su may wax nag dama koy xëcc ba mu gën a jege ba ci réew mi ma nekk muy Sénégal ci biir yëngatu boobu may wax itam wala daaira boobu yi dama ci dama ci potoxluwaale e, niroo ca mbooleem woote boo xam ne itam ku baax daf ko woote woon mu dox ba ci digg ay nit dugg ca duggal ca loo xam ne bokkut ak naka ku baax ko wootee woon loolu tam da nga ko ci dugalal biir ñu bàyyee wala xel loolu ci biir mu mel ne seen yëngutu boobee euh, bi mu doxee ba ak si fii ci senegal ci ku ko xam war na laa tiital ndax kat fa mu jëm ak waa Sénégal xam leen jëme moom ni ko wolof yi di waxee daa mel ne ndox du fa am te nit mën na yóbbaale fa muy dem lu nekk ba mu des ndox ndox moom ndox moom da ko fay fekk wala ndox dal ko fay fekk waaye seen woote boobu yi ak seen yëngatu boobu yi kat fa ñuy jëmee nit ñi moom dafa mel ni ndox nekk kon mat naa bàyyi xel bu baax ndax lan ndax kat ku ci bokk ku ne lim lay jëkk tàggale yaag sa waa kër mooy la yonent bi waxoon te jullit yëpp war caa tënku muy balaa kenn wut fa dëkk na tànn ñu ñuy dëkkal ba mu mel ne kon ak dëkkandoo moom e, li fekk bokkoo ca duñ la jàppe dëkkandoo ndax duñ jàpp ne ko am nga mu mel ne ay diggante yoo xam ne yàlla booleel boppam la ndax nit ki mën naa ñëw ci adduna tànn dëkk bi ñuy dëkk tànn fas yu ñuy war tànn mbub bi ñuy sol ñuy mel ak nañ koy ñawe waaye nag juddu xàmmee say bokk ne xamoon naa ne ñi lay bokkal moom ñu ko yàlla defal bëriwul du ma ne amut waaye bëriwut moom moom kay dañ koy nangu mu neex leen ak mu naqari leen mu mel na nag loolu dogalu suñu borom dëgg la lépp dogalu yàlla la waaye looloo ci raw ak bokk ci raw te mel na ni fu mu am fu ñu nekk fu ne mën nañoo dem ba dox diggante nit ay bokk ba kenn ku ca nekk am nooy xoole sa moroom te la koy waral mooy e, bokkuñu daal pas-pas mu mel na nag ña ña jiite daayira boobee lii leen tax a jóg daal te jamono bu nekk ci lañuy jóg di ko waxtaane di ca gont ak a yandu ak fanaan mooy dugal ci ñëpp ñëpp bokk ba dañuy àgg ba ci naan képp koo xam ne bokku sax mushrik la tudd maanaam daa jeng aw yoon fab yàlla teg fab leneen teg ko place suñu borom yan jàll musal ñu ne nag ku mel noonu mushrik moom kenn wërta jëflanteeg moom dara dañ ko war a def ne ni yàq bu naqar moo xam jëflante ga day jëm ci wàllu diine te dinaa ci ci kanam wala day jëm ci wàllu adduna loo tam ma nga ca kanam moo tax ñu wax ne e, woote boob yi di ad-da'watul bu fekkee foofu la teg tànkam képp koo xam ne bokk nga ci loo mën a bokkateeg sa mbokk bu bokkut ak yow pas-pas bi mën nga koo teg ni def nee na yàq bu naqari su fekkee loolu mooy mbir ma dëgg-dëgg nag mel na ne njuumte am na ci te loolu kat xel nanguwu ko sax ndax boo ko seetee boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk ca bopp ya te su jaree tudd seen tur mën na leen tudd léegi leen tudd par kenn ñoom ñëpp soo fabee seeni wax ak seeni jëf dendale ko da nga xam ne ñoom ñépp la leen tax a jóg mooy fab nit ñi def leen ci ab pot def ca glace ak soow yëngal ko naan bu jeex tàkk ndax lan ku ko ci nanguuta def danañu la weer dana danañu jëmbat sa diggante ak nit ñi ak noonoo gu mat sëkk boo xam ne yàlla rek xam waaye du du du neex a defarati ndax ku ñu tuddee borom xam-xam lu mu yàq du neex a mu mel nag bokk na ci kon li leen tax a jóg dëgg-dëgg mooy taqale diggante guddi si ngir lan na dongoy daal daan def foo xam ne day fekk ñu giir ba jekk kenn ku nekk giir ba jekk ba yor la nga yor téye ko mag ñëw ne def leen ci def leen ci ñépp def ci mu ne ko ba beet yóbbu ko moom dong puuyoog moom fee te loolu nag buñ ko settantalee ba ci biir sam day mel ne euh, xaw a ëppal am na ci ndax kat ku dem ba ne képp koo xam ne àndoog ñun doob jullit ci bu ñuy yàpp ci néeg yéeféer ya ca lañ lay boole loolu rëy na lool bu garaw la mu mel na nag ku la neex dugal ci lislaam ku la neex génn ci lislaam ndax ñàkk bokk pas-pas loolu ñàkk xam dugg na ci la mel ne ndax kat tabaraka wa taala jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu bu yàgg yàgg ana yan mandarga lañuy ñuy xamee ab jullit loolu boo demee ci xadisu Omar bu siiw boobu waaja jékki-jékki woon nañu xeet ñëw jekk lool mel ni daal koo xam ne fa mu jóge soriwut ndax wàccaayam bu baax wax ñëw ba sës rëkk ci yonent bi sallallahu alayhi teg ay loxoom ca wóom yu set yu tedd ya ne ko dama bëgg nga wax ma lan mooy liimaan lan mooy lislaam lan mooy lixsaan la ko yonent bi tontu yaakaar naa ne dugal waxtaan wi rek la waaye mën na ma jàll am de euh, lam ko tontal bokk na ca gëm yàlla looy jàpp ci sa xol la nga denc ko ndax baatu pas-pas man ñii doon naa jànge ci ñoo xam ne bés kenn ci jàngalekat yu mag yi daa ñëw daat ne yéen ñii dama bëgg kenn ku ci nekk wax ma baatu ba aqida li ñu tekk ci aw làkkam kenn ku nekk di wax comme accès ci wolof nag ñu ci doon ay wolof wolof yi ne ko aqida de limuy tekki mooy ci ñun pas-pas mu ne ñëwal fii ci tabla bi tabla bu rëy rëy la nga xam ne booy booy booy yëy si ngoom sax day feeñ ci micro bi neex lool kooku ne ko ah, pas-pas de mooy ngay denc loo xam ne da bëgg mu ñoŋ nga jël ab morso aw sekk it nga jël aw sekk it def ko ci biir takk ko ba mu dëgër mu tudd benn fas benn fas nga wëlbatiwaat léegi la ngay denc moo féete suuf li nga fas féete kaw nga walbati wëlbatiwaat ko fasaat ca kawam la ngay denc ab fas féete ko kaw fas féete ko suuf mooy fas fas mu àgg suuf nag daan ne ah loolu day dëkk ba ma dëkk ci ca kaw mag mu toog ci kër gi dégg ko ne wax ko ci mbedd mi bu fekkee mu taxaw day àgg suuf su fekkee mu àgg suuf day jóg taxaw ne waaw baat boobu ah lu ñu ko tuddee mbaa jàmm la nga xam ne kenn du ko tudd dañ ko denc fu sori yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag pas-pas nga xam ne da koy fas nga xam ne ku mu ko du gis du ko xam da koy feeñal ci saw làmmiñ feeñal ko ci saw làmmiñ eh, wax ko ndax xakim nee na as gor moo moom boppam li feeg waxut ne danaa def nangam wala danaa bàyyi nangam ginnaaw xas nga ko wax nag léegi nit ñoo lay àtte mu wax ne la ma jàppoon lépp danga ko jàpp yàlla doonu yàlla nii mooy waaja ak yam àndal yépp yonent bi ne ko loolu mooy lislaam waaye nag boo ko waxee ci say saw lammiñ du mu mu mu doy ma di ko misaal euh, ñi may waxtaana léeg-léeg ci ay téere ne leen mi ngi mel ne li ñuy togg fee euh, wolof nee na balaa bala ñu sa am yaakaar rek daa bax su su baxee daal ñu xam ba xam lu mat a am yaakaar la wala dé loolu nag mën naa fekk nit fa mu toog mu sori lool ndax fañ koy defaree ak fa nit ñi toog léeg-léeg mu soree waaye dafay rëcc génn fekk leen fañ nekk muy lañ fa denc waaye su nar a jëm kër rek day génn ñu xam ne nangam la ñuy defar fa jëmmi lislaam ji nag nga xam ne mooy jëfe gi ci kaw gi mooy jamono bu sottee bañ indi la na nga cay jëfe daa war a feeñ bu fekkee tudd na dama yàlla bal lu neex bañ taaj la ko ka ko defaroon moom mu ngi xool ba xam neex na am neexut ca nañ ko jëfandikoo su fekkee jëfandikoo nañ ko def ko na ko dong dara daan def nga xam ne ku leen masaan yakkal cere suñ ko jëfandikoo ba noppi dañ koy ñiita ñiit ba ba mel dañ ko raxas ñu boole koog matt tuuti ci këll su ko defee bu ko jigéen ji gisee xam ne ah man de sama toog bi aw na su ko defee jëfandikoo googee mu koy jëfandikoo nag ci lañuy xamee ba xam loolee doon xeeñ neexee ba nu mu rafetalu jëfandiku ba nag rafetalu jëfandiku ni mu di nga xam day toog banque ay wóomam euh, fàttali ci sama waxin nag fànn bi ñuy wax ak taswiis laay jëfandikoo nga xam ne boo ne banque bi lu mu doon duñ ne la bant la waaye dañu ànd ak yow ba ci àll bi wan la win ba nga xam ko ñu xar ko nag wala aw dénk la ci lañ defar banque booba loolu tam dama koy mot bàyyi xel fi ma jëm si fépp fenn fee rek waaye yoon way gudd léeg-léeg tontu la daal leer na nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ne ko woon an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila ci loolu nag ci lañuy xame ne kon ñi nga xam ne dañuy wax ab jullit naan ko am yéefar nga moo xam ñu tey ko te fekk wala teyuñu ko te fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni ñuy xamee ab jullit mooy kan mooy ki gëm yàlla ak ya ci aju yëpp wax ko ci làmmiñam te di ko def ci cëram eh, noonu mu waxee ne bam leer ci ne ku mel nii mooy ab jullit ci la defewaat ca ci la waxewaat ca pegg ba tere lool ku ne jullit bu doo ab jullit tegtal yii wane loolu yu baree bari la yoo xam ne mënu si ko waxtaanee ci benn jotaay waaye yonent bi sallallahu alayhi tere na lool kuy wax na ab jullit ab yéefar benn ba mooy ida qaala al maru li axihi yaa kaafiru faqad baa bihi ahadun ak fi muy waxee ne laa yukaffaru ahadun min ahli al qiblatayn ak fi muy waxee ne umirtu an uqaatila an uqaatila annaasa xata yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah فإن فعلوا ذلك عصموا مني, مني دماءهم وأموالهم إلا في حق الإسلام وحسابهم على الله ak fi mu waxe ne kon kooka mooy ki nga xam ne wax na ñaari baati seede te fekk ñu ngi ko jàpp ci am ab xolam mu waxaat ne ci nga xam ne ab jullit da koy def as-salaatu imaadu diin julli su fekkee jumaa ji ñu nekk mbaar mi jën yi ko yanu su fekkee mbaar mi ci boppam mooy diine ñu ne julli mooy keno yi nga xam ne moo ko téye képp koo xam ne bi ñuy tabax keno yi joxe nga ca ak weñ wala nga jot ci jottile ca béton day mel ne bokk nga ci ñu taxawal poto yi keno yi ba mbaar mi mën a taxaw képp koo xam ne itam nag woote nañ ne kaay leen ñu taxawal keno yi ba mbaar mi mën a taxaw ñoru la woon yàqalu la woon say soxla eh, ku ca bëgg a dem sax nga ne ko nangam ak nangam baru dem toogal ñu waxtaan ba ci kanam yëf yi fa nga koy fekk mu mel ne nee na kooku kon su mbaar mi taxawut bu ñuy seet ñekkotee taxaw buñ la rombee rek romb nañ waaj yonent bi dellu wax ne képp koo xam ne nee nga ab jullit doob jullit yow say mbir bat naa maanaam wax jooje jógewut fu mu dëkkut fu mu jëm waaye fu jóge la ak ay ahadis yu mel noonu yu baree bare yoo xam ne dañ cay tere ku ne nit ki doo ab jullit kon boog ñuy dellu yéemuwaat lool ci ñooñ ñi tudde ay waxaabi yu ñoom simel ak xala rek ñu ne diw ab jullit kon bokk su fekkee li ñuy woote mi ngi ci ñoom ana nu ñuy mën a umpulee bu baax a baax a baax ahadis yu yooyu te te yomb nga xam ne téere yi boo dem gis ko kon ana nu ñuy mën a taxewaat di dox ci loo xam ne eh, gannaaw bu ñu bu leen bu mu leen leeree ni mu leeree ñëpp mandarga yi ñuy xamee ab jullit tàggale diggante jullit ak moroom rek ci kaw bokkuñu daayira buñ bokk te tabaraka wa ñu mi ngi wax ci alquran wa man yushaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu ba aaya ba ak képp koo xam ne yonent bi lee daa weex nga taxaw temm ci noo ne noo noo noo noo dindee wax joojee kat loola kooku am na lu ko dig loo xam ne dara jëru su ko defee nag ci lañuy ñuy dégg ne ma gën a tënk sëñ bi ci la ñuy gën a dégg ne kon daganut ci ab jullit moroomam jullitam naa ko doo ab jullit te fekk moroomam jullit moomee ma ngay góorgóorlu bu baax a baax ci kem kattanam ca lam waxoon te di ca def lam man ci loolu nag bu fekkee boroom xam-xam yépp daje nañ ci ne ab yéefar sax ab yéefar sax su génnee su waxee ci làmmiñam la ilaha illallah muhammadu rasulullah benn yoon képp dugg na ci biir lislaam moo ci dugal ci lislaam kon boog an na ana koo xam ne daa judd fekk ay waajuram naan laa ilaha illallah moom ci boppam mu di ko wax lu baree baree bare bis bu set lu ëpp téeméer yoon kon boog eh, li ma koy tënke foofu rek mooy ab jullit war naa rafet njort bu baax a baax ci moroomu jullitam ba du ko wax yenn baat yi mu mel ne nag danañu laaj su fekkee juróomi ponk yooyu di wax ci sa làmmiñ laa ilaha illallah di julli di woor soo amee alal natt asaka soo mënee nga dem makka su fekkee doonut lu ñu doonut ne moom mooy li ñuy xam ne jullit ak keneen kon ana fu ab jullit nekk wala lan la lan la ñuy xàmmee ab jullit ak yan mooy ay mandargaam eh, kon daal li ma bëgg a wax mooy loolu benn la ci liñ jàpp ne ñoom képp koo xam ne yoon woow yi doonoo ab jullit ak doonoo nit doo ab jullit ñoom garaaw waaw loolu nag su fekkee dañ koo wéer pas-pas boobu su fekkee dañ koo wéer ci Cheikh Abdul Cheikh Mouhamed léegi moom day danaa ci ñëw ci kanam loola wuti naag la mu wax lool te sax li ñuy bañ ñoom ku ko defal nit day mel ne ndax am na ci ñoom ñu dem ba wax ne Cheikh Abdoul Wahab lu mu wax rek du juum mukk mukk mukk te dëkk bii nekk maam Thierno fa Ibrahima Faati ñu di ko wax Cheikh Ibrahim léegi am na doomam ju nekk yi suñ bas anta ñang waajur suñ bee toog nee na mas na julli ci jàkka ji def lu mel ne jamo benn waaye ne subhanallah foo xam ne suñ bi di tudd aw turam ba mu sëlmalee mu ne ana ko wax subhanallah ñëkk na càll ñu ne ko diw mi dama ko wax maam Cerno jóg dugg ci biir néegi génn mbubb ak la àndal lépp ne ko yow day xawma kenn waaye digal naa la yow bul toppat ci kenn ko xam ne du bul toppat ci ku dul juum waaye nag day fekk nga xam eh, la muy def bu baax a baax nam ko xamee moom ba buy juum nga xam ne mi ngi juum mu mel na kon eh, ci tënk daal lu li ma bind lu bari la su ma ko bëggee wax ba dana yàgg dama ci jaar par ay naxaar su ma defee jox jox leen ko ndax mat na téeméeri kayit mu mel ne eh, lu mu wax rek noonu la demee te Maam Cerno moom nee na woon bu leen topp si ginnaaw ku dul juum mukk rek la muy def lépp xam nga ko ba buy buy dolli nga xam ne mi ngi dolli buy ma ma euh, wàññi nga xam ne mi ngi wàññi. ah kon su ma ko bëggee tënk daal tomb yi nga xam ne fa teg ne képp koo xam ne àndoo ak ñoom dégg nga ma bokkoo ci jullit yi muy wax ju méttee métti joo xam ne mënoon nañoo bàyyi rek suñu jullit ak suñu góorgóorlu foofu tam danaa fi dugal tuuti ne. ñuy wax yépp te ne ci réew mi te tomb yi ma tudd léegi ma di ci dikk dañuy sikkal lu te ñi ñuy sikkal ñëpp ay jullit lañu doon ñoom ñu ngi jullee baaxut ñi ngi def ñi nga defal ba noppi nag ne cell maandu ci ne ñooy féetewoo li ñu tuddee bëggal nit ñi ne ci ay caaxaan ñooñu am lu baax daanaka sikkal bi lépp ñoo ñooñu dañ ci bopp mu ci mel ne mu demee ne ñu leen di dimbale ca ca ca nañ koy defee ñooñu ñépp dal mel na ne la def lu baax a baax ak jullit lañuy fekk boo xam ne nee na laa ilaha illallah ñu ngay jéem a julli di woor te du ca juum mukk kam kon loolu benn la ci jëmtukaay yi ñu jëfandikoo ba tàggale nit ñi ba kenn kenn ku ne jëm ne kenn ñu jëfandikoo ci la ma waxoon léegi ci ndongo ak dongo yi mag dongo yi tombub ñaareel bi tëb na lu baree bari loo xam ne waaye su ma noppee dama lay jox dama leen dama leen ci bëgg am ñaareel bi mooy eh, tere guñ tere ku def tawassul ci ab yonent wala nit ku baax barke diw te loolu dàkk nañ Sénégal ba xam ne sénégalais boo gis loolu dong lay dëkkee guddeeg bëccëg di ko wax am na ñoo xam ne sax duñ ne yàlla may ma dañ naan diw may ma nangam te man loolee daquma ko fi bala ma dugg ci leeral yooyu nag war nañoo xam ne euh, bii nii tomb yu mag yu mag a mag yi nga xam ne dañ ko dañ ko yor dañ ko yor di ko dalee ci kaw nit ñi ndax lan mooy dañuy tere ku def tawassul wala waliyu wala nit ku baax dem nañ ba ëppal ci di ko dàq naan baaxul sax baaxul baaxul ba yàgg sax ñu naan far ku ko def da def bokkaale ak yàlla daal di jël nag ay alxuraan yi nga xam ne yépp maa ngi doon wax ak mushrikuuna ya ak ña nga xam ne jaamu xërëm lañ defoon seen luggéey te di def tawassul ci xërëm yooyee ñu fab àtte yooye daal koy teg ñi yàlla di ko jaarale ci nit ku baax maanaam fab aaye day wax ci ab yéefar ak ku jaamu xërëm man mii ci ñooñu laa bokk ak ñu bari ci ñi fi toog mu mel ne aaye yooyu ñu jëfandikoo bokk na ca aaye bi nga xam ne laxaaf wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu illa hum an du'aa'ihim ghafiluun ak fala tad'u ma'a allahi ahada min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk boo na ci suuratu yunus di wax ne dangaa ñaan yàlla dangaa ne ci jafe-jafe ne yàlla yàlla nga ma xet li ci ci daraja yonent bi lijjanti yàlla na lijjanti ko ci barkeb diw moo xam muy ab yonent wala waliyu wala nga woo leen ci lu mën a doon wala nga di leen ñaan loo bëgg a génn nee na kooka nee na ñoom kooke booy seet mushrik dëgg dëgg dëgg soo ko rombee tam romb nga waaja moom mu mel na nag euh, ci biir loolu dugal nañ ci biir ay yooyu jullit yooyu ay yooyu ma wax tam wàcc ci yëfar yëpp kuy def lu mel noonu ci lañu indi wuute gu méttee métti diggante jullit yi wuute goo xam ne bu yomb ndax ñi ko xas ba gëm loolu moom la ngay wax bañ bàyyi ko moom lu jafe-jafe lay doon te ñoom itam feeñ jàpp lañ jàpp ñun tam mu mel na nag baatu du'a boobu ñu jëfandikoo day dikk ay maanaa ci maanaa yu bari baatu du'a bi nga xam ne moom lañu jëfandikoo maanaa yooyu bokk na ca euh, du'a foo xam ne ibaada lay tekki ak foo xam ne day tansiid fi fi fi muy tekkee ibaada mooy annal masaajida lillah wala tad'u ma'a llahi ahada jàkk moom bu leen ko wax ci seen soxla sudut la ko yàlla santaane rek sant sant sib nit di ko boole ci aw nit mooy fi yàlla di wax ci alquran suratul ahzab ud'uuhum li abaihim ma jëkkante fi muy tuddee nidaa woote nag mooy min dunillahi in kuntum sadiqin ak la ko la ay naaduhum am na foo xam ne la boo demee ci suratu Ghafir da nga ko fa fekk ud'uuni astajib lakum is'aluuni am na foo xam ne woo nit ki génne ko ci mbir dugal ko ci nit ci génne nit ci mbir dugal ko ci mbir la fay tekki waxe ci suratu Nahl naan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana mën na si jël ay notes ndax da ndax la ca la ca aju ci ci lu bare bare la am na ci taman nii lay tekki boo demee suurat Yaasin danga ci fekk walahum maa yaddaawuna salaam am na foo xam ne wax rek la xawul kalaam kalim kalimatu ak xawul xawul xawul lay teg daawahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaamun wa axiru daawahum an alhamdulilahi rabbil alamin am na foo xam ne tasmiya la fay tekki boo demee ci suuratu nuur da nga ko fekk laa tajcalu duaa ar rasuli day nekk ba màgg kon gisuñu ci alxuraan wala ci luxal arabiya foo xam ne ba baatub du'a ñu jël aaya yooyu nga xam ne eh, baat lañ ci jëfandikoo ba di ca yëpp kon ka baatub du'a ci aayaat yooyu ma wax ak yemel ni moom yépp tekki waaye tekki wut ñu daa kenn umpale wut ne itam Euh, woote des na ko def des na woo te fekk ki ngay woo bokkut ak sax lu mel ni nit wala ndax si eh, Moustapha mu dikk koy woo lu mel ne euh, xar da naa ko bar mu dikk ah. koy woo lu mel ne fas da naa ko kor mu dikk ba mu àgg naan yow diw dis na ko def nit di ko def mala di ko def ku dund di ko eh, léegi li ma jublu ci ñoom lee lañ wax ak eh, bu ma nee dàq nañ nangam wala dàq eh, li ma leen di sikkale mooy nangam ci laa nekk maa ngi ñu bari da indi luy firndeel yow itam la nga jàpp foo ko teg loolu mooy mu mel ne kon kenn gisut ci chariatul islamiya euh, fenn foo xam bu kenn woote woo kenn bu kenn woo kenn ak ku mën doon moo xam ki koy def daa ñàkk pexe wala euh, kon woote lu dagan la ci charia moo xam nit ki ñàkk pexe wala mu am pexe euh, moo xam la muy woote dara la ci ab yonent ci yitte charia la jëm yitte diine la jëm wala ay jëflate addunaam rek ca la aju ni ñuy wooyee kuy dund moom bari na ci yu ma wax léegi may ma nangam diw may mu mel ne itam gis nañ foo xam ne la fa yonent bi jëfandikoo ci ñoo xam ne dunduñu lay nuru di wax ak ñoo xam ne nekkuñu fi ndax eh, nee nañ ci sunna kuy dugg ci eh, sopp nañ mu wax asalaamaaleykum yaa ahlal xubuur kum ahl yaa ahlal diyaaril muminina wa inna insha allahu bikum la laahiquun mu mel nidaa boobu biñ koy waxante ak ñu faatu xitaab lay teg yaa ahla yaa yaa yaa lay teg kon mu mel ne war nañoo ràññee bu baax a baax baatub du'a bi nga xam ne ibaada lay tekki ak baatub nidaa nidaa lay tekki xàmmee ko bu baax a baax ba ba buñ la ca bëggatee àtte di la ca réeral nga bañ yow itam bala nga caa réeral kenn nga xàmmee ko li koy wax bu baax a baax ci loolu nag euh, ci gëstu yu xóotu xóot ci lañ gis ne itam te lu bu dagana dagan la te sax marxubun marxub mu raqob ndax yonent yi alayhimu salaatu wasalaam danañ ko def salafu saalihin danañ ko def ridwanullahi taala alayhim ñëpp ndax buñ ko tàmbalee fu gën a sori sunu moom aadama mas na ko def lu day war la mas na ko def ci Sayyidina Muhammad kañ la woon mooy buñ demee ci xadis danañ ci fekk ñu ne ba boroom doon tere ba tiit ca lool xamul mel ni pexe daf ko ne yàlla na ci xaqi ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga jéggal ma yàlla ne ko waaw xam mat ba dima ci ñaan dara te bindaguma ko mu ne ko ba nga ma bindee laa yëkkati sama bopp gis nga laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ma xam ne eh, yow mi sa tur wu tedd wii ka nga koy boole koo fonk la koo yemale wut kenn la yàlla ne ko wax nga dëgg de kooku day li ma bind lépp moo ci gënal danaa la ko defal soo ma ci ñaanee njëgal ma jëgal kon boog eh, xamal ko ne ko itam boo ko tudd kon loolu doy na bi ñu bëgg a wax itam nga xam ne Abu Malik ba al xalifa Mansour ñëwee ma ma di siyaare sallallahu alayhi wa daf ko ne ndax damay jublu xibla def sama ziar wala damay jàkkaarloog yonent bi def sama ziar daf ko ne ci imam Malik moo ko ne jàkkaarlool moom ñaan ko loo bëgg yàlla defal la ana looy wane ginnaaw koo xam ne jàkkaarloo xar kanamam bu tedd ba ana looy wane ginnaaw koo xam ne xar kanamam ba ba ne ci jëmmam ci sàkk la ana loo gannaaw koo xam ne moo tax ñu bind la ana loo koy wane gannaaw kon jàkkaarloo ak moom laaj yàlla li nga bëgg ci dara jaamu man ñii bi ma demee Makka bi yàggut doon naa siyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàppante tuuti kon ñu ñëpp ma fa te nga am problème ndax noo ne laa defoon xalal samay loxo waa ji na ma xaraam jëmal xibla ma ne ko jàkk jëm nag indiwuma fi sama dëkk moom mi moo fi indi kon mënuma jëm feneen mu ne ma nag doo ko fi defee ma ne ko te nit ñu ne ma defal li wax rek ma leen lànk naa su ma ko dal ñuy wax rek ma xëcc daal di koy xaw a ba max tuuti mu xaw a tartale daanoo si ay benn benn nit mbooloo ma nag daal nay wër tuuti ay ay ay waaye yàlla yàlla dimbal na ma nag kon rek mooy loola lu yaatu la foofee foofee ma nga fa samp ba dëgër lool ba yi ñuy wax yépp ma nga fa ne gàññi gàññaar loo wax ñu ne la déedéet noonu xaraam xaraam mu mel na nag euh, tawassul fi mu am na ahadis yu wér yu bari yoo xam ne bokk na ca allahumma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxat allahumma luka bi xaqi saailin alayk loolu tam lu wér la mu wér mu wér waayaat yu wóor a ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba fatimatu bintu asad mooy yaay sidi karamallahu wajha nelawee moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko dugal ci bàmmeel ci loxoom bu tedd ba daal di wax ne humma igfir li ummi fatimati binti asad wa wassi alayha madxalaha bi xaqi nabiyika wal anbiya alladina min xabli innaka arxamu rahimin yonent bi dafa wax yàlla yàlla na nga jéggal sama ndey ji di Fatima te fii ñu ko dugal tam xan ko ko yaatalal ci darajey yonent yee nga xam ne ñoo ma jiitu ndax kat ku yàgg yërëme nga te yaa daq yërëme ñëpp yàlla nga ma ko yërëmal loola yonent bi sallam def na ko kenn mënu ko weddi saxaaba yi itam bi fi yonent bi sallam nekkee daañ def tawassul ci moom ak bi mu ci bàyyi ko ci xadis boo xam ne albayhaqi moo ko nettali ak ba tax ñu ne jamono sidna omar maral wu métti daa amoon xaaris ñëw ca barab yonent bi sallallahu alayhi te moom moom yi ci saxaaba yi la bokkoon ne istasqi li ummati astasqi li ummati damaa ñëw di baawal boobu yonent bi nekkatu fi mu ne ko yow yonent bi alayka salaatu wassalaam di baaw si di baaw naan ngir ñan ngir sa xeet wee ndax kat soo yeexee dara du leen jar du leen jar ci adduna yonent bi sallallahu alayhi feeñ ko ci nelaw ne ko na sa xel dal te noonee la amee loola xanaa lu waay mën a sikk xanaa ab saxaabi koo xam ne fekk na da nga ko ca war a mën a génne ci loolu itam saxaabi yi boo xam ne ñëw ci barab yonte bi sallallahu alayhi wasallam woo ko di sakku ci moom dara ab tegtal la bu wér-wér ci ne lu dagan a dagan la te e, tinu ca la bokk ti la nga génn ci nangam ji yàlla nga ma ci nangam ji itam ca la bokk lii may sàkk naa ko am te sax ñun moom ci liñ gëm dañoo jàpp ne ci yi nit ki di war def la sax waaw te loolu bu fekkee euh, ak jërgimay na ko danañ ko layal bu baax a baax ñu nettaliwaat ku jëlee ci Anas bin Malik ibn Nadar al ansari mu ne Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aw maral amoon na ci yeneen jamono ci ay jamonoom mu def tawassul ci Abbas ibn Abdul Abbas moo Muttalib ku ne xam ne mbokk yonent bi sallallahu alayhi te euh, noonee mu ko ñaane wale te ku toll ne Sidna Omar tam xanaa ca gaaya la bokk fam jaar aw yoon lay doon te yow ne Omar yàlla moo def ci aw làmmiñam lu mu kafe sax dëgg lay doon te loola la ca xol kon bokk liñ mën a wax ci bunt tomb boobu rek mooy tawassul ci ku faatu loolu dana leen jaxal lool rawatina nag ci seen xëbru ya lu dagan a dagan la ndax xaaris def na ko te ab saxaabi la woon naka noonu itam tawassul ci ab yonent wala lu dagan la ndax loolu Omar ibnul Xataab def na ko ci Abbas ibnu Abdul Muttalib ne tawassul lu dagan la xissa bii nga xam ne sawaad xarib ci moom la xewe te Tabarani nettali ko mu ne bayit yi ba mu ko defee eh, lu ko biree ko gaaroon dal mu sadd bayit yi wax ko ci yàlla dimbale ko ca te booba ñëpp a ngi fi woon te kenn weddi ko woon wa ashhadu wa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu wa annaka mamuun wa mamuunun ala kulli ghayb wa annaka adna almursalina wasilatan ila allahi yabna alakramayn alata'ib wa kun yawma la zu safaatin bimugnin fatilan an sawaad ibni gharib te loola mi ngi fi woon te waxu dara ca ba mu ko ne adna almursalina wasilatan weddiwu ko safiaan dégg nga bokk na ci itam tegtal yi ñu tegtaloo ci ne tawassul lu dagan a dagan la mënante ne safiya bintu abdul mutalib di bàjjan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko defoon dégg nga di ko marsiyaale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bu ñu ko jógee ma ngi cay wax ne alaa ya rasulallahi anta rajauna wa kunta binna binaa binna binaa barran walam takku jaafiya dégg nga ci loolu itam ci lañ ci lañ gise ne kenn saxaaba yépp ngi fi woon loolu gën a yonent bi sallallahu alayhi te kenn nee na ko anta naa te kenn néewu ko du noonu ak eh, la ca tege lépp dama ne bunt boobu mën naa koo tënk foofu moom itam ndax itam lu bare bare bare bare dégg nga jàll ci bunt bi ci toppoon muy banati sax am defee kon tawasul moom kenn waxatu ay waxam moom léegi euh, daal sul bi nga xamante ne ba bokk na ci yat yi nga xam dañ ko yor xeer yi ñor di ko sànniwaate loolu bëggoon a leeral tuuti ma ñëw nag ci bi ci topp tomb bi ci topp ngir jëkkante waxtu wi rek mooy lan mooy bokkaale dëgg-dëgg te moo ñetteel moo doon ñetteel tomb bokkaale ñaati xeet la am bokkaale gi nga xam ne itam bokk na ci yi nga xam ne loo wax ñu la bokkaale nga bokkaale mooy lan mooy nit ki fas ci xolom ne am na lenn loo xam ne war na koo jaamu yàlla wala loola moog yàlla ñoo bokk ci yàllaam ci nangam moo xam muy lu lu ñu teg loxo wala loo sabab la suy am ñu daarale ko ci bokk na ci sirk nit ki fas ci ab xolom loo xam ne euh, danaan nangam ji moo ma war a jariñ nar dara walla nangam ji moo may fegal lor sàngam wala nangam ji kat man nangam ak tële na ci nangam ji mu mel ne kon lépp lu nit mën a fas ci yooyu ñu tudd jàppe ko nit moo xam ab yonent la wala ab waliyu la wala ab sëriñ la wala bàyyi ma la wala kookee bu fekkee daa jàpp ne diw sangam ak dundam ci loxoom la aju manes na ko te gëm ko lool ba jaral ko ñu rey ko ca man naa war naa seet boppam su fekkee téere yi muy takk ba jàpp ne moo ko musal ci nangam ci te gëm ko lool ci xolam ba jaral ko bu ñu ko nee dindi dindi lool ci sama xel mu jaral ñu rey ko ca war naa seetaat boppam su fekkee gëm na ne Euh, otom bii wala da ko jig ba ba mu ko amee ak léegi lu nekk lu mu am lu ne ca la jaare am ko wala façon bi walla watam bii ba mu ko amee ak léegi lu xañ te gëm ko ba kenn mënu ko génne ci xolam itam war naa seet bopp war naa seet bopp ko defee boobu ci jàpp war naa seet boppam bu baax a baax mbaa bokkut ca kii bokkaal yàlla ak dara ndax yàlla moo yeyoo di dundal ak rey ak a xaña ak joxe ak a jëriñ ak a lore kon loolu euh, d'accord nañ ci ak ñoom waaye nag ñoom euh, duñ ci indi genn laaral dañ koy layala rek ci yama waxoon léegi rek lu nit defal nit wala lu ko jàppe te euh, ku ne xam na ne am na nit ci nit ñoo xam ne yàlla dale leen musal am ñoo xam yàlla musalu leen ñi yàlla musal ba duñ def dara loo xam ne lu ko gën a lut la ñooña mooy yonent yi waaye ku ñoom nag moom mm, mën naa sabablu rek yàlla dimbale ko waaye nag nekkut maasum dëgg dëgg dëgg ci loolu ñu gis ne buntu sirk boobu nga xam ne loo def ñu dugal ñu dugal lu nit def ñu dugal ko ca ubbi nañ ko mu yaatu yaatuwaay boo xam ne waaw xatal nañ ko xatal goo xam ne gii ku yeex rek ñu dugal ko ci biir te du mën a génnati te waxoon naa léegi ci shirk ak kufur ku ko tuumal nit lan la ca yàlla sant eh, yonent bi sallallahu alayhi wax kon foofu itam eh, xam naa lu gudd la waaye mën naa ci masal tuuti rek shirk mooy lan mooy weddi yàlla ci baat wala ci maanaa wala ci jumla wala tafsir lépp teg ko ca fee waxoon rek te loolu mooy safaanu tawxiid te bokk na ci cosaan yi nga xam ne moom la diine yee masa ñëw ñëpp di indi rawatina diine lislaam ji wéetal yàlla te loolu li koy findal mooy li suñu borom wax ci alxuraan suratul al imran shahida allahu annahu la ilaha illa hu àgg mu mel ne kon kii bokkaleeg yàlla dëgg-dëgg bu ñu ko bëggee xam mooy ki nga xam ne daa wedd yàlla ne yàlla kat kenn kiñ koy tuumaal doonu ko wala mu weddi yonent yépp wala mu weddi benn ci yonent yi wala mu gëm yonent benn ci gëm yonent yi waaye ne lañ indi woon kat nangam ak nangam te boobu moom wax nañ ne mooy bi gën a bon ci euh, weddi yi dind lépp far far lépp baatu kufru sax day mel ne bu ñu ko dellee cosaan li muy tekk mooy dindi la fa nekkoon lépp te alxuraan leeral na bu baax a baax te loola yaakaar naa ne benn jullit bu ci bu boppam yeete bu baax a baax tere wane musiba yi nekk ci bokkaale ak lim mën a jural nit ndax wax na ci alxuraan ne bi anna shirka la zulmun azim dellu waxaat ne ku ko def yàlla mën na ko jégg yàlla mën a jégg lu nekk ba mu des ku bokkaaleeg moom dellu waxaat ne ku bokkaaleek yàlla dara du dugg àjjana mukk di wax ak yonent bi sallallahu alayhi loo xam ne moom rek moo ko moom la ko waxal ne ko yab yab yable naa ci yow maa ngi maa yebal kooku yi di ñëw ci yow na ma na ma yable woon ci ñu la jiitu woon ne lu ma waay jege-jege lu lu ma xaritoo xaritoo ak moom saa bu defee cim xelam ne yar ci jéem a bokkale kenn rek lu ma jàppoon ci moom danaa ko bàyyi te loola ku ko def perte mënu ko weesu dox lu mat di mooy di ñaw te wutaloo ko euh, ak pas-pas di mboros te wutaloo ko pas-pas ay alxuraan yooyu nag ak yeneen ay yu baree baree bare baree bari kenn mënu koo gis dib jullit bu gëm yàlla ba noppi xanaa di dugg ci néeg boo xam ne musrikoon yi ñoo ca nekk mu mel ne shirk googu yi ñuy wax day séddale ko ci juróom benn xaaj am na bu ñuy wax shirkul istiqlaal te mooy jàpp ne ñaar yàlla moo am yàlla fee yàlla fee ni ko mojj ci jàppe teg bant di ko jaamu xam ne yàlla leen bind ba noppi ñu fa bant teg ko fee di jàppe ko yàlla wala sawara ak shirku tabaid ak shirku taqrib ak shirku eh, shirku ak shirkul asbaab ak shirkul falaasifa astaghfirullah shirkul i'raad yooyu yëpp mën na say jaar jal jox leen document bi xam naa li may dugg ci li may la kon bokk na ci yi nga xam ne dañ koy tuumal nit ñi mooy shirk bokk na ci yi nga xam ne itam bunt la ñu ubbi euh, di ca tàggale diggante nit ñi ak nit ñi te waxoon naa ko léegi mooy loo wax ñu ne bidaa la dañuy potoxlu saa buñ ko amee ngir songu jullit yi songu seeni pas-pas di leen sànni xeer yu dijj dijj léeg-léeg sax mu ànd ak xeer yoo xam ne day ànd ak ay weñ yu sew sewaat bokk na ca euh, loo wax ñu ne la bidaa la te duñ ca sàmmoonteeg lan mooy bidaa dëgg-dëgg duñ leeral baatu bidaa la mooy lan daal lay indil addis boobu nga xam yonent bi sallallahu moo ko wax ne kullu bidaatin bidaal dalaala wa kullu dalaatin fi naar daal di ci jaare ba def jullit yëpp ay yéefar baat boobu wax naa ko ay waxaat ko waxaat ko waaye deesu ko mën a ñàkk a waxaat ndax garaaw gum garaaw moom baat bunt bu ma dugg faaw ma tudd ko ci mu mel ne buñ déggoon maanaam addis boobu bu baax a baax danañ jàpp leneen lu bokkut ak koy tuumale nit ndax boo demee ci luxal arabiya baatu baat dana ñëw te al kull lañ ci jub al kull léegi-léegi tam nga fekk baatu kull te fekk baax lañ ci wa kull su ko defee ku settantu bu baax a baax kullu bi kullu bidaatin dalaala darañ gis ne bidaa ni ko waroom xam-xam yi waxee waaw kullu bidaa dalaala dañ ko jëlee ci am amul maxsuus loolu itam nañ teg seen nañ teg foofu seen baaraam ma gaaw jàll rek ndax wax ji bari la mooy itam waaye seetee borom yu baree bari niñ waxe bidaa mooy juróomi xaaj la am na bidaa boo xam ne waajib la am na bidaa boo xam ne manduub la am na boo xam ne mubaaxa la makruh ak xaraam boo xam ne daa war boo xam ne dañ koo sopp boo xam ne dafa dagan boo xam ne dañ koo sib ak bu xaraam yooyu yëpp nag seenu leeral du xaj ci jotaay waaye kuy tuumal nit ñi lu ñu wax nga leen bi la te xàmmee woo ko war ngaa teey bu baax a baax walla nga noppi lu ko mooy rek danga dugal nit ñi ci loo xam ne danga danga daganal nit ñi lu xaram wala nga xaraamala leen loo xam ne dafa dagan te ñaar yooyu yëpp eh, eh, sharia da ko tere boo demee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci fekk mu ne man sunna sunnatan xasanatan ba xadis ba àgg fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama dellu waxaat ne wa man sanna sunnatan xasanatan sayiatan fa lahu wisruha wa wisru man amila biha te kee ma njëkk a wax muy ku xàll yoon woo xam ne tëral yoon woo xam ne wu rafet la te defe ko istimbaat def ko istimbaat ci chariatul islamiyya wala ci al sunnatul muhammadiyya su dee lu rafet la ku la ca roy lum ca am ci lu baax eh, da nga ca am sa wàll te du yàq dara ca wàll ba nga ca war a am dellu waxaat ne képp koo xam tam dafa daf cee xàll yoon woo xam ne bokku tëkk wañ santaane moom ci boppam da cee am wàllam ku ko ca roy am ca wàllam te lekk ko ko ca roy di roy di di am lu yàq dara ca lam te war a am moom wala sax lépp moom moo ko yanu ndax moo fent yoon wa xadis boobu itam tegtal la bu dëgëre dëgër ci ne bidaa bidaa boobu ñuy wax bidaa su fekkee bu rafet la day duggul bu baax a baax a baax ci salaatul muhammadiya weddi ko mooy bidaa bu xaram ba weddi ko ci bopp mooy bidaa ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne bidaa bu rafet ku ci ku ci sos loo xam ne lu bees la jëmmi sos jëmmi village boppam itam waxtaanu boppam la woo xam ne eh, mën naa am bu beneen bi ñu fi dellusee eh, danañ ko gën a tas xam naa li may dégg li may dégg itam lu bari la loolu nag li koy tegtale mooy ci alquran inna naxnu nuxyi almawta wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum wa kulla shay'in axsaynaahu fi imamin mubin boo setantalee xadis bee ñu tuddoon da nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ci jullit yi ñuy sos loo xam ne ci biir lislaam lañ koy jëlee euh, rafetale ko mbir te loola yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunna la ko tudde daal cay digge ab yool ci ku def lu mel noona ka ko jëkk wax ka ko jëkk def ak ka ca topp ak ka ca topp ba yamal xiyaam kon foofu gisuñu fi ñu mën fee tudde benn yoon bidaa ne bidaa bu mel noonu bu wuute la ak alxuraan ak sunna buñ demee ci riwaaya bu bu wér-wér sidna omar radiallahu anhu mas naa wax ci salaatu tarawih mooy astafurlah bu ma nee ci kat dama wax dama wax ne salaati tarawih ci salaati tarawih ne ni'matil bid'atu haatihi te moo ne naafila day la ca doonoon lañ ci gën a sopp dëgg-dëgg mooy kenn ku nekk defe ko néegam waaye siib na Omar ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne yàlla moo def dëgg ci aw làmmiñam lu mu wax rek dëgg la yàlla ko yàlla boole aw làmmiñam dëgg te ca xol bala bàyyi ko moo wax ne bii bi daa demam bu rafet bu baax daje ci jàkka yi bu ñu jullee gee ba noppi di fa naafila alxuraan loolu de bidaa bidaa bu rafet bu baax la te Sidna Omar moom itam kenn du ko werante kon munta ñàkk ci ab jullit bu nekk mu ràññee bu baax a baax lan mooy bidaa bu rafet ak biddaa boo xam ne beneen la te lu ci nekk mu mën ko wutal ay lay yu leer nañ ñu dellu waxaat ne ñi nga xam ne dañuy xëy xëy naan nangam bidaa la nangam bidaa def di def ay ubbee boroom xam-xam yépp nee nañ digle ak tere dafa am ay sart bokk na ca kiy digle xam bu baax a baax xàmmee li muy digle ak la muy tere ba xam lu ñu war a digle la wala la muy tere lu war a tere ñaareel ba tere ga muy tere la war a tere mu doon loo xam ne su ko teree dana mën a dañ tamit lu ne fang-fangaaral mu mel na nag lu ëpp ci wahabiyun nit ñaa ngi bëgg a nit ñaa ngi leen bëgg a fàtte mooy li ñuy fi ñuy jaar te muy bunt bu buñ yaatal lool te xatal ko ci ñenn ñi mooy nangam bi daala di ci dox bay def nit ñu ay yéefar far te loolu lu garaaw a garaaw a garaaw la te moo ne moom day li ma wax sànq gis nañ ay mbir yu gën a garaaw li ñu sikkale nit ñi ci ay bidaa mu ne gàññi gàññaaral mosoo dégg kenn kuy wax bay banaan nit banaan ku ko def ab yéefar nga lu mel ne wax lu dëgg tànn kenn mosu dégg waxa bii boo xam ne daa géewal nit ñi dañ ko géewal mu leen di waxtaanal ci fenn ab gravité wala di leen waxal ci jëw ab gravité walla reetaan sama room wala jikko yu sew sewaan yooyu yëpp néew na nga gis koo xam ne day nit ñi dañ koy géwal mu leen ca waar waaye nag la wolof doon wax lañuy def téel leen ma mag gone yi ma du ma mag waaw daanañ ko wax ci gone koo xam ne dafa lëj la lool te ñu te yàpp mag ñi te ay moroomam ñu kii de li muy def mooy téel leen ma mag ñi astafurlah téel leen ma gone yi ma du ma mag moo ne biddaay yu bari yooyu ñuy wax de Euh, dafa am luñ fàtte loo xam ne ci kanam la dikk la nekk waaye déggoo ko ci wax ba tey mooy di dem Makka di dugg avion wala jóge Madina jëm Makka jël kaar buñu climatisé loolu bi daal wala sunna la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jóge Makka Madina di dem Makka di aj ab bus buñu la waroon wala wala gëléem la waroon gëléem la waroon bu demee ci hôtel yu baax lay dal wala déet déedéet daltoon ci hôtel yaakaar naa ci ay xayma la nekkoon kon ay bus fi ñu ko bëgg teg biis yu baax yi ñu climatisé ak avion yi ñu jël di dem mag wala bateau yi fi ñu ko bëgg teg ak ñu jege ay Irak Qatar Ordon di yëpp di dem mag léegi loola biddaa la wala sunna la kon mën na ma tënk foofu tam bunt boobu ndax léegi wax waxtu jeex des na des na juróom benn bunt waaye dama bëgg ñu tànn ci benn boo xam daal bu yitteel la bu gën a ñor ma ma tënk ca ma ma tënk ca rek far te ñu ñëw ci laaj yi bu ko defee ma bàyyi fi document bi dañ bëggoon a xam ne bëggoon a wax bare na bare goo xam ne euh, waxtaan nit ñi dégg ko nañ ko war a dégg bu jafe-jafe lay doon waaye ku ko yor jàng ko jàngaat ko jàngaat ko jàngaat ko da nga bëggoon a xam ne bëggoon a wax te mbind moo fi des wax day jeex kon si bi tànnal si yi benn boo xam ne yaakaar nga ne bu ñor xomm la boo xam ne euh, bu ko defee ma tënk ko waxtu rek lu ci des ma ma ma ma bàyyi ko bu ko defee bi ci topp bi ci toppoon mooy alwahabiya wa nafyuha bi taqlidi aimati almadahib ni ñu daqee kenn koo xam ne ni ñu bañe maanaam ko naan man ma mazhab maliki laa nekk wala mazhab xanafi nekk wala mazhab xanbi laa nekk mu mel ne dem nañu bay dàq ci ay wax yu bare bare bare yoo xam ne ay teg teggiin mayewut di ca jaar ku topp ay imma yi nangam ak nangam ak nangam waaw waaw kon nee nañ naa jël bii nga xam ne moom lañ tuddee wahabiyun ndax ñoom ay sunniyun wala wahabiyun lañ tuddee buñu leen di àtte ay sunni yu lañ wala wahabi yu lañ maanaam sunna fee yi fee mu mel ne nit ñi ñu baree bari dañuy juum bu baax a baax ci masalam sunni du sunni du sunni te fekk daanaka sunn moom lañ ci xam weesu baat ba rek tudd ko rek mu neex ci seen làmmiñ mas naa di waxtaan ak genn kilifa ci Touba bu ko déggee dana ko xam ci magi Touba yi la bokk mu ne ma mu am ko mu tudd ne ma daal sunna lool ñu di ca werante ba mu yàgg te man bokk naa ci ñi nga xam ne daanaka li ñu d'accord ci li ñu gaaw a d'accord ci mbir du bari ndax la du nekk positif du nekk Pastef waaye bëgga a dolli ko la ndax am na ci imaam yu mag yooyu dama ko Shaafi'i yi la wala Hanbali mu ne bu sañoon bu taseeg nit ki di wax ak moom dana ko may sansu juróom-ñaar fukki yoon mu yay ko ndax mu dolli ko saa bu ko bëggee yee dana ko may sansu juróom-ñaar fukki yoon mu yay ko ndax mu dolli ko ñu werante mu jàgg ma ne ko sunna sunna dañ koy wax rek waaye dégg guma kenn ku sunna ba jël ay xar topp ci ginnaawam di ko sàmm ndax yonent bi daana ko def wala mu mu mu fii ci jamono yii ndax civilisation am na léegi di dem Dubaay di jënd marchandise wala muy dem Gambie di jënd marchandise ci fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko ba tey waaw kon mu mel ne sunna daal baat bi moom wax dañ koy wax lu bari waaye bari nañu koy wax ñoo xam ne daanaka sunna daa jaar nee ñu jaar nee mu mel ne nag gaa yooyu ma wax dañ koy tuddoo di ko damoo jàppe ko ab tib bu ak tib bu sotti tib bu sotti boo xam ne wa wana saqami wanaas rek a ca des eh, wutal ko nag ay melokaan yoo xam ne eh, ku ku ku ko melul rek dañ naan kii du ab sunni eh, bu wutul sax danaa ci tooñ sama bopp dana am loo xam ne yàlla buñ ñu jàpp ne ca mu mel ne ñi koy wax ñoom ñëpp naan ay sunni yoon lañ déedéet ay wahabi yoon lañ li ko waral mooy bariwaana ku taxaw fe naan ab sunni la te fekk eh, wala kilifa diine la bu siiw sax te fekk waxuma la ab sunni waaye ab jaahil sax lay far doon la la la gën a jege ndax boroom xaw xam yu mag ya sàll yu mag ya ñoom ci seen bopp demoon nañ ba àgg ci kenn ku nekk di tuumaal moroomam naan tële naa ci doon ak sunni dëgg-dëgg ñu néew dal ñoo ko ci doonoon dégg ndax lan mooy sunna mooy lan sunna buñ ko waxee waxin la woo xam ne lañ ci jublu mooy koo xam ne daa fa tànkam teg ko ca benn fa yonent bi tegoon tànkam bu fekkee ku fekkoon la wala fa saxaaba yi tegoon tànk seen tànk wala bu leen fekk wut ni ñun ñi mu teg fa saxaaba yi tegoon seen tànk di leen toppandoo ci seeni jëf ak seeni wax fu ne jiw defoon na nangam fii ñu jéem ko ca toppandoo mu mel ne yonent bi sallallahu alayhi leeraloon na lépp ci kan mooy ab sunni ak kan moo ko doonut boo demee ci hadis da nga ca fekk charru ummati rajulaan aalimun mutahattik wa jaahilun mutanasib te loolu moo gën a bari waajoo xam daa defee ne ma nga ca yoon wax te fekk nekk ci beneen war waykat wayaat wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fasaadun kabirun aalimun mutahattikun fasaadun kabirun aalimun mutahattikun wa akbaru minhu jaahilun mutanassib لهما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك ah, mu mel ne nag wutal nañ ko ay màndarga ak am col bokk na ci màndarga ya ab sikkim sikkim bu ak i te benn waykat ne woon na kam lixyatin kam lixyatin taalat ala diqri jahili wa ma taxtahu illa alxabawat wal jahl teg nañ ko ci ay yére yu gàtt mbubb mu moo xam ne ci wóom yi lay yem di rongeet rongeet mu sol dalli eh, ay dàll daal ak i dàllam dégg nga di socc fu mu gis naa jàkka joo xam ne fi ne soo demee socc yañ fa yor di ko di ko di ko fa jaay naan socc sunna la ci koor socc yooyu dara wutale ko tàngal yooyu ñu naan wax lok sa bu rëy téem socc yooyu ku ko sex doo mën a wax moom socc sax doo ko mën waxuma laa di wax mu mel na nag sunna kon dañ ko teg ci ay yére yoo xam ne ku ko sol buñ ko gisee ne kii ab sunni la wala ay melokaan ci jëmmi nit yoo xam ne ku ko mel ñu ne kii ab sunni yu la te yonent bi sallallahu alayhi moo waxoon ne yàlla amul soxla ci seeni melokaan waaye lim ak seeni wax waaye lim am soxla mooy ne seen xol ak li ngeen di jëf te xol bi di ko commande kon ñu dégg ci xadis boobu yi ne yii nga xam ne dana fang fangaroon te ñenn ñi di ko sukkandiku la ca ëpp nag di tudde seen bopp ay waxaat wahabiyuun di sëqal seen sikkim di sol ay yére yu weex di teg ci seen bopp ay kaala yu weex ak yeni mel te fekk lañ ci jublu mooy ñu ngir ñu xàmmee leen ko loo de loola day wax dëgg yàlla bokkut ak lañ ñu waxoon ne mooy sunna dëgg-dëgg sunna day lañ ñu waxoon ne mooy mooy mooy sunna dëgg-dëgg mooy waa ji boo ko xoolee rek gis ci moom lu màndargay ragal yàlla ñu ne fang te lay na ci biir moo koy raw lu mu koy defee mooy day teg tànkam ci topp ay ndigal bàyyi ay tere lu mu wax lu muy wax dëgg lay doon fas fas yéene lu muy wax dëgg lay doon te lu muy def lu nekk nam gën a rafete ci mucc ci mbooleem yi yàq jëf da cay bokk mbooleem yi nga xam tam yàlla daf ko ko sant moo xam ay jaamu yàlla la tamit dox digganteem ak yàlla rek wala xidma la tudd tey dox diggante te tamit jaamu yàlla ba nag mu di ko jaarale ci nit yooyu yëpp daf koy def na mu ko war a defee te du ca wàññi dara ñu wax ne tam sunna yu des na ko xam ci a xàmmee ci taxliya taxalli bi taxalli an al aw an al awsaaf al damima aw al axwaal al wadia bihi bi maxaasin sifaat wa makaarim al axlaaq noonu ma gën a noppal kat dañ koy gën a xame ci bàyyi lépp loo xam ne lii melokaan wuñ santaane wut la walla euh, lu ni mel te sob jëmmam jë marale ko ak lépp loo xam ne di ko rafet na bokk na ci ab sunni itam niñ koy xamee mooy fu mu toll day woote day woo nit ñi di leen jëme ci yàlla te di ko jaarale ci ak xereñ gu sëkk du ne diw ab yëfër nga ku defut nagam yëfër nga nga gedd dem mu dem du ku ko defut mushrik nga nga dem mu dem du ne ko defut ab mubtadi'a nga nga dem mu dem ba mboolem tomb yi ma waxoon jeex kon euh, daal ci gàttal mën na ma yem foofu rek bunt bi ci desoon muy euh, lan mooy jokkoo bokk euh, wajub seet rahim yaakaar naa ne mat naa taxaw tuuti ba waaw kon gannaaw laaj daa bari naa ko jàppal yëdda su ko defee buñ ma mënee mayaat fursa ma dellu siwaat fekk jàng fekk tënk naa ko na mu gën a gàtte ba mu ba mu gën a ba mu gën baax fekk eh, ñu bari itam am nañ am nañ ko ba tasaaree ko na mu war a tasaaree loolu dana ma gën a lool la ma ca bëggoon leer dal mënu ma ko leeral na ma ko bëgg a leerale ndax benn mbind mi daa bari ndax noonu lañ ko sakk woon dañ ko bëgg a def ab document jote di bari waaye ku yàlla may nga mën nga nga mën ko jàng ginnaaw bu ñu ko toppee ba noppi da xam ne ma bëggoon wax lépp sama yéene daal di feeñal rek eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di ak cant ak ngërëm ak si ñaan di ñaan suñu borom subhanahu wa mu guddal sa fan te may la ak wér ba li nga xamante ni yéen ngi fa lépp ci lislaam ji ak ci tarixa bi nga mën koo àggale xam nañ ne temps bi xat na jot gi bari na te lii nga ñu andil tey xam nañ ne maanaam temps la laaj pour préparer ko kon nag yaakaar naa ne bàyyi nga nañu ak document boo xamante ne képp koo xamante ne bëgg ngaa xam li mu doon waxtaane yaakaar naa boo ci doolee da nga ci xam lu wér a wér kon nag mu ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala fayal ñu la te yokk sa fan te wéral say cër loolu nga yéene lépp nga mën koo àggale xam naa ne kon ginnaaw temps bi xaw a gàtt te laaj yi xaw naa takku dañu jox Serigne Ahmadou Mbacke kaddu gi su ko defee mu am taxaw seetlu bu gàtt rek bu mu def lii nga xamante ne moom la Serigne doon waxtaane su ko defee ñu jox kaddu gi Oustaz Ahmadou Mbaw mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne jot naa rot ci lii nga xamante ne moom la Serigne auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di am mbégte ci waxtaan wi nga xam ne sëriñ Ahmadou Rafahi yi def na ko fi te muy waxtaan woo xam ne wu am solo la dëgg la am na lu ma ci raw waaye li ma ci fekke moom leer na nañi te am na solo lool noo ngi ñaan suñu borom yokk ko xam-xamam te eh, bàyyi ko xelam bu ko defee it pour ma def ci commentaire xëy na dina jafe ndax kilifa goo xam ne lim doon def mën na ko mën na ko wax ko waxin wu leer pour nga yokk ca leen dana xaw a jafe li benn waykat di wax ne fa xasbuka taslimul ulumi li ahliha wa xasbuka fiha an takuna mutaabia moo ci nekk mooy ne ku mel ni man li doon warteefam rek mooy xam-xam yi mu jox ko ñi ko yore ñi ko amee man koo wax ñu ba mu bàyyi leen ko te moom muy topp waxtaan yi di ko déglu rek waaye xanaa ay poñ yu gàtt rek ñu tënk ko ci li nga xam ne moom la sëñ bi wax te lim doon waxtaane muy alwahabiya muy wahabisme di loo xam ni problème la boo xam ni agsi na ay nit yoo xam ni dañoo jàppe seen bopp na ñoom ñoo nekk ci sunna ku dul ñoom ab yéefar la loolu mbir la moo xam ne mu am la ñu ngi koy dund te mu dugg nag ci mbooleem gox yi lislaam yépp réew yépp a koy jàmbat ni ki nga xam ne noonu la duggee fii ci senegal ba dugg ci sunu gox yi Touba ak li ko wër noonu lay duggee ci yeneen gox yépp kon nag mu jot ay boroom xam-xam yu mel ne sëñ Ahmadou mi jël li nga xam ne moom mooy li ñu yoroon xamlewaat ko bu baax te sàmm ko ci xam-xam ndax ñoom ni ñuy waxee ak nit ñi day mel ne ñoom xam-xam lañ leen di wan kon ñoom it jaadu na ñu jug leeral li nga xam ne moom lañ nekk mooy lan su ko defee it loolu li ci doy waar rek mooy li ñuy wax ne mooy dëgg ñu yor ko loolu darul dëgg loolu mooy problème bi mooy alwahabiya daa bokkut ak dëgg gi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon yonente bi li mu fi bàyyi woon islaam la joo xam ni ñetti xaaj la muy iman islaam ihsaan nga xam ne moom la Serigne Touba ñëw yeesalaat ko jàngalewaat ko kon suñu leen bàyyee ñuy dem ci nit ñi jàngal leen seen pas-pas yooyu ñu yor kooku day indi ay tooke lay la ñuy dugal ci biir boppi nit ñi te loolu ñu seetaan ko ba ñàq xel nit ñi loolu jàdduwul kon Eh, eh, jaadu na ci mbooleem kilifa yi ñu jugaat jàngalewaat li nga xam ne moom lañ yoroon te mooy islam bi nga xam ne moom la fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon te muy lu leer su ko defee it ñoom am nay poñ yu bare bari yoo xam ne dañ ci wuuteeg ahlu sunna muy lu mel ne tawasul nga xam ne sëñ bi dikk na ci ñaan ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñaan ci barkeb benn waaju baax nga xam dañ koy weddi te loolu xëy na sëñ bi yaakaar naa indi na ci tegtal yu leer yoo xam ne jërul ma ci fóotalaat waaye loolu ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wasallam def na ko ci bi nga xamee ne Fatima bintu Asad nelaw na te mu dencal ko boom dugal ko ci biir biir xabrom loolu kon ndax ba muy ñaanal Fatima bintu Asad ba mu la mu koy jeexale dafa wax ne bi xaqi nabiyika wa ambiyaika min qabli wala bi xaqi nabiyika wal ambiya min qabli ya arhamar rahimina loolu yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax muy xadis boo xam ne bu wér la kenn rek lañ gis mu di ko diingat muy ki ñuy wax euh, Nasiruddin Albani te Albani moomu boo xamee mooy kan di nga xam ne diingatam kooku amul solo parce que moom euh, yooyu bari na ci masalan dafa am silsilaam bi léeg-léeg mu ñëw ci wax ni xadis bi dafa dafa dafa doyadi baaxul xadis bi wérul dem ci jaami am bi wax ne xadis bi wér na am na benn misrien boo xam ne bind nañ sax téere bu mag boo xam ne da ko tuddee tanaqudat al albani al wadihat man benn gisu gi laa liir waaye ni mu ko waxee dafay leer ndax danay wax ne hadis bi fii la ko wax ci silsila bi nga xam ne boo ci delloo man ko gis jaamia bi lii dafa wax boo fa delloo mën ko gis te muy ay tanaqudat maanaam ay contradiction yoo xam ni da koy def muy lu leer wax ne bii wér na walbatu ne wérul fee kon kooku dingat gu mu dingat xadis boobu du tax ñu kii kon sëñ bi dal leeral na ko baax a baax bokk na ci itam Eh, nga xam ne moom la ñu wuteeg ñun mooy lu mel ne ànd ak ab amub sëriñ te kooku eh, yooyu yëpp lu ma ci gën a xóotal ndax lépp ñun ñoo ci am dëgg ndax lu ci ne am na ay tegtal yu leer ci biir lislaam li sëñ bi wax it danañ koy tuumaal lu bare bare muy bidaa lu ñu wax ñu ne bidaa la bidaa bidaa fekk bidaa li ci sëñ bi wax moo am dafa am loo xam ne bidaa la waaye am na loo xam ne sunna xasana la waaw li xadis boobu ñëwee it dafa am benn xadis bu ko tax taxsiisal wax ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama kon loolu ñoom xëy na dañ ko xàmmeewul wala boog buñ ko xàmmee leneen moo leen tax a jóg kon waaye loolu bidaa ndax dëgg la xadis bi ñuy wax ci bi wax ci wàllu bidaa kull bidaatin la wax wala kullu bidaatin kullu muhdasatin dala bidaa wa kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi naar dalal fi naar sax loolu amul ci riwaaye imaam muslim waaye ni ko sëñ bi waxee kullu du firi toujours léppi nangam ndax gis nañ ci alxuraan tudammiru kulla shay'in bi am amri rabbiha te loolu fii xawmu Hóod nekkoon rek foofu la doon tadmir jubluñ ci ne àdduna sépp boobu la doon tadmir kon langue arab ci moom ñoom kon dañ ci am problème dañ ko war a jàngiwaat xam wax yi bu baax a baax a baax kon dal xam naa duma ma gën a guddal waaye ñu bàyyi leen xel bu baax a baax xam ne lii sëñ bi def lu ci am solo la leeral nun euh, bala maa jeexal ma leeral ni ci réew mi moom gis nañ ñu bare bari ndeysaan ñi ngi ci ñi ngi leen di influencer ñu leen di dugal ci seen pas-pas yooyu fekk ñoom leen ca dugal ñoom gaa yooyu mooy bëgg lu baax ak bëgg jëfe sunna li yi ñu gis leen ñu naan sunna sunna rek ñoom it te lu baax lañ bëgg bëgg a jëfe sunna moo tax ñu nekk ci waaye dafa mat nag bi xàmmee lan mooy sunna ak lu ko doonul ak lan mooy li wér ak li wérul ñu xam ne eh, islaam moom ñett yi rek la muy eh, iman islam ihsan tawxid fiq tasawuf ñett yooyu boo ci bàyyi rek bàyyi nga lislaam yépp mën nga ne te loolu mooy li wér ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wasallam mag ñëpp loolu lañ daa jëfe ba ni benn waay ñëwee bu ñuy wax eh, ibnu taymiyata am ay xalaat yu bare bari yoo xam dugal na ko ginnaaw bi wahabi yi jël ko nanga mën a am ma wax it ne xëy na mënees naa jariñu ci ñooñu maanaam wahabi yi seen kilifa yi am na ñoo xam ne mën nañ nekk nga xam ne Samaxzari yi ku ne xam na ne ab tafsir kat la waaye ab mu'tazili la ci mu'tazili yi la bokkoon waaye kashafam bi gis nga borom xam-xam yi dañ koy liir di jël njariñ ci ne bàyyi ko ci intisaalam gi noonu it ku mel ne Zahabi yi nga xam ne moom borom xam-xamu la waaye amoon na ay wàll yoo xam ni euh, da ca amoon problème ci pas-pas ak yu ni demee nga xam ne borom xam-xam dañuy jël mën ngaa jël xam-xamu xadisam bàyyil ko fa la ca def noonu ku mel ne Ibnul Qayyim nga xam ne moom mooy waaye Ibnu Taymiya jooju tasawufam mën nga koo jël ci lu mel ne madaariju salikam madaariju salikinam boobu mu def bàyyil ko fa la ca des Ibnu Taymiya it noonu mën nga am loo jël ci moom ci li nga xam ne baax na bàyyil ko ca la nga xam ne baaxul kon daal ci gàttal yooyu ay poñ la yoo xam ne tënkoon nañ ko di sant sëriñ bu baax a baax di ñaan suñu borom yokkal ko xam-xamam yàggal ko fi ci daraje sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci weeru koor wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañ yàlla boole defal bi ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay wéral la te bàyyi la ak sam xel waxtaan wi solo bu mu am tax na laaj yi bari na lool lool waaye nag wax dëgg yàlla waxtu wi fi ñu toll mel na ni xat na ñu jukki ci rek benn laaj mbokk mi nee na dafay laaj ba xam at tawassul mu ne ndax dagan na ci ñëpp wala day dagan ci ñii araam ci ñii ñaareelu laajam itam mu laaj ni ana kan lan war a ma maanaam ana kan lanu war a tawassul wala ci ñëpp ak lépp lan mën a tawassul maanaam moom moom ñaari laaj yooyu la laaj maanaam laaj bi mu laaj mooy tawassul ndax dagan na ci ñëpp wala dafay dagan ci ñi araam ci ñi waaw ndax dagan na ñu def tawassul maanaam dafa laaj ni may laaj ba xam ndax ak tawasul dagan na ci ñëpp maanaam man naa def tawasul ci ñëpp rek comme waaw waaw waaw loolu la bëgg a laaj waaw ngir tontu loolu man la ma doon waxtaane mooy ñee dañ ne tawasul bidaa la man ma doon indi tawasul ñee du bidaa sidna Omar def na ko sidna muhammad def na ko te ko jëkk def mooy sidna adam ci kan lañ ko war a def ci koo am yaakaar ci ko am yaakaar ñooñee ko doon def ñëpp eh, tawasul bañ doon def yàlla na ma may nangam ci ci ci ci daraje diw dañoo jàpp ne diw ku yàlla rusla la wala ku am cëre fa suñu borom la jërëjëf defe naa ci sëñ bi am na ci xaside yi sax bu sëñ bi wax loolu naan xaalal imaamu sayxina alxazali la zala za ridwani inda alwali fa man yurid nayla xada alxaaji huna wa fi qaddin bil istidraji fal yatawassal bi asaami man jara tafdiluhum fi ala siwahum fi lwara wa hum min rusuli ulul azmi wa wa ila axirihi ki day laaj muy ndax alwahabiyoon ak ibadu rahman maanaam lan moo leen wutale ñaareel bayit muy wax ndax alwahabiyoon bari na fii ci Sénégal wala déet. mi ngi nag kañ nga ñaral man ñii di wax ak yow li ma ci xam ci ay nit jaxasoo ak ñoom kenn xamul nu mu euh, mënuma leen xàmmee mënuma xàmmee Ibaadu Rahmaan Ibaadu Rahmaan moom ñëpp moom lañ nit yëpp moom lañ ñu dul ay jullit sax yàlla bale na leen euh, ci ci ci waaye daayira bi nga xam ne moo tudd Ibaadu Rahmaan moom dara wutale woo ak waa Hadiya benn lañ mi ngi mel ne xam ni kaay ba bu ñuy wax juróom benn ak juróom ñeent soo ko taxawalee muy lay soo ko taxawalee muy tee waxoon naa ci njëlbéen nga ne réew mu ci nekk bu ñu fa demee dañ koy wutal ay tur yu wute daayira yi wut la yoo xam ne benn jëm benn jëm waay benn benn bi rek waaw la woon waaw loolu laa ci amoon waaw waaw bari na ci Sénégal loolu sax euh, bari na ñu ñu ko doon ñoo xam ne néewuñu nan lañ tudd waaye ay jëf seeni jëf la ñuy def nangam lañ tudd waaye la def rek def te fu ñu wootee nga fekk leen ñooñu nag néexuñu sa génne koo xam ne saa bu xewlee nga dem moom ku lay boole ci ay ay gaayam nan la kuy lim ay gaayam mënu la saa ñàkk boole waaye am dafa bari ñoo xam ne moom jëluñu tur wenn tur tudd ko waaye melokaan bi ak jëf ji moom ak fu fu dajee nga gis leen moom ñu ngi koy def moom bu bare bare bare la te dañoo yor xaalis sax fi mu dañoo yor xaalis bare bare boo xam ne ku yeex rek eh, mën nañ laa kon mbokk moomu li laaj leer na wahab yooyu bari nañ ci Sénégal lool xataa suñ ngox yi sax bari nañ ci lool ki nag mu ni day laaj mu ne ndax Saudiya ci wahabi yi lañuy ñuy attewoo wala diggu ko ci maanaam jamono ji waaw niir na ko nag ndax euh, ci sama njëlbeen wax nee naa am na ay diggante yu dëgëra dëgër ak jàppalante boo xam ne doxoon na ci diggante Cheikh Mouhamad Abdul Wahab ak umara uya ba dafa mel ni sax ñoom moom lañ far def seen sëriñ ñoom dañoo dàq maanaam bu dee saudi état bi si boppam nga bëgg a wax dañoo dàq tënku ci dara moom islam islam lañu lay wax waaye ci biir dirasa be bind naa indi naa ci benn bataaxal boo xam ne eh, Cheikh Abdul Wahab moo ko bindoon di ko wax ne maa ngi seereel yàlla bi seereel malaayika yëpp ne ku nangul yonent ñu baax ñu seenoog may laa ku nangu tawassul la mi ngi ci dirasa bi boobu fay dañ ko di gis ku duma dig kenn ajana nag du ma dig kenn ajara du ma tëkku kenn itam na ko da nga dem sawara waaye ku def lu baax daal maak moom a ànd ku ne ku def leneen tam ma bàyyee yàlla loolu moom lañ ci ji waaye newoon naa tam bi état boo xam ne politique politique politique bi moo jiite diine ji ak réyam du ko may mu ko barab sangam laa teg sama sama atte waaye Abdul Wahab ne ci la saw jeexam seeni atte boo demee ba gis li ñuy jaamu yàlla nga jaxasoo ñoom danga xam ne xanbali la ko lañ ko jël xanbali wala xanafi xan xanbali xanbali wala xanafi xanafi xanafi laa xanafi laa biñ eh, na nag ci comme dañuy bañ maliki wala xanbali wala wala wala wala shafii wax nañ ko ba noppi ne bëgguñu ko bëgguñu ca dellusi waaye moom la ñuy def moom sëñ bi nit mënut a ñàkk ku roy nit faw mu roy kenn moo benn mu wax wala mu bañ waaye faw nit am ku roy ndax lenn loo xam ne da nga koy def te ko wax waaye foofu moom moom xamee tuuti ci fiqhul xanafi wala na ko daal mënu nañ lool mënu leen a xam jërëjëf kii moom it day laaj mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi loolu sant la gërëm la ni ñoom waxaabi yoon yi dañoo wax ni wat ab sikkim dafa xaram mu doon laaj daal loolu foo nga indil ko tegtal loolu kay du waxi waxaabi yi loolu kay yeneen bi moo ne te bu leen lal bi bu kenn laal loolu kay loolu kay du waxaabi yi waxuñ ko moom nañ ko kon kooku na dégg bu baax a baax ni loolu du waxi wahabiya kooku lu yonent bi waxoon la ñu bàyyi woon ko fi kii dafay laaj mu ne ndax dagan na ci yéefar mu may ab jullit deret wala jullit may ab yéefar deret ci may lente deret waaw waññiw bi la soxla deret doo xam ne buñ ko defee mu faat ab ab yéefar nit la ni moom ginnaaw yow alxuraan moo wax ne mid bu ko lekk def na bakkaar xaram wax ci alxuraan ne ku xiif ba xiif di ko bëgg a ci àll bi gisee mid waxuma na ca lekk na ca dagg lakk lekk ba rek dagg def ci mbuusa yóbbaale saa bu gisee oto bu ko yóbbaale bu dee jamono ji sax bu gisee oto boo xam ne mën na ko yóbbaale nag ba ba dugg ci oto na sànni ko si te gisuma ci alxuraan fenn fu mu ne bu ab yéefar wala ci sunna sax bu ab yéefar may ab jur ak su fekkee moo koy tax a dund lee waa ji dacaa jàpp rek ba mën dund te lekk gi nga xam ne yëf gi dañ koy togg lekk gu ab kat li togg kay eh, dégg ngeen leen xam ngeen xam ngeen leen ci leen fi wax wala ab wala wala ñu mel noonu wala sax bu dee loo xam ne jur dana ko lekk rek ku ko mën a togg bu dee lu jur di lekk ku ko mën a togg ginnaaw togg ko lañ ko dagal na ndax togg ko wasiir la ci